ak ñi nga xamante ne mooy nit ñi mel ni taw taw boobu di wàcc mu am suuf soo xamante ne nii suuf su man a nangoo nangu kii la ba pare daal di sax nit ñi daal di ciy jariñoo waaw nit ñi daal di fiy jariñoo waaye mu am benn euh, euh, partie boo xam ne ci suuf si moom dina téere waaye nag dara du fa sax nit ñi mën nañ cee jariñoo bu boobaa waaw waaye moom du sax dara mu am boo xam ne moom du téye suuf du téye ndox. te tamit du sax dara boobu moo yéefér kon nag ki nga xam ne day garder xam-xam bi keneen mën na ci xam-xam ba mu garder ah di koy wasaare daal di ciy jariñoo jariñ ci kooku it am na part bu mbaax gu ci moom li bon mooy doo garder ndox mi te doo sax dara <laughs> waaw kon ma ne la aleykum anfusakum li Siddiq wax ne waaw muy noonu da waaw la yadurukum tekkiwul ne ko yéen ba jàppee ah <laughs> yéen daal toog leen fee dëkk bi toj seen noonu new ci l'essentiel say juróomi julli dee ko defe sa kër bu woor jotee nga woor boo génnee lu waay di def ci mbedd mi baax na baaxul neex na yàlla neexul bu ci sa yoon ne vie privée vie publique looloo tas dëkk bi dëkk bu yàqu bu nekk ci wàllu valeur looloo kondi ay ifranc yi looloo yàq seenum réew alhamdulilah kenn du wax dara waaw lépp nag ñu teg ko ci mbubbum la liberté liberté liberté liberté laa yadurrukum bu ngeen defee li ngeen def mooy seen bopp na leen doy ngeen fexe muccal seen bopp waaye laay biir nit ñi di leen woo ci yiw te di leen tere lu bon boo xasee def lool waaye yow def nga li la waroon laa yadurrukum te dinañ ko gis ci xadiis yi ñuy gis fi ci biir te tuddoon nañ ko fan yee xadiisu Sayyidina euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu waaw kon nag du leen lor man dal ku bu ngeen xasee def lool nag ah yéete ngeen xame lu baax xamle lu baax ne tënk ci seen bopp di ci woote tey laay biir nit ñi comme ni ko leen bay saa saam defoon gars yi continuer ci lu leen neex waaw kay bu boobaa lay wax laa yadurukum nag du leen lor bu boobaa man dalla ku sànku idha tadaytum fekk yéen a ngi continuer di nekk ci njub di ngeen leen doon woo tey sori tere eh, yu ñaaw yi ngi leen doon hein hein hein garde kon nag mu ngi noon de mu ne kon lu'ina alladhina kafaru ala lisani wa lu'ina alladhina kafaru min bani Israa'il mu ne lu'ina daal dina ñuy rëbb alladhina ñi nga xamante ne nii kafaru ñoo weddi min bani Israa'il te bokk ci waa banu Israa'il ala lisani Daawuud jaare la ko ci euh, euh, lam nañu yonent yàlla Daawud wa Isa ibn Maryam naa Seydina Isa di doomi Maryam alayhima salaatu wassalaam zaalika waa lu waral lii borom bi mu ne zaalika gis nga boo gisee lii bimaa asaw ci sababu li nga xam ne moom la ñu mooy ndigalu yàlla yi ak ah tey jege di xuus rek ci tere yàlla yi. buñ leen rëddal ne bu leen ko dépassé ñu dépassé ko wakaanu boo tax mu teg voilà wakaanu ya'tadu ba bari ñu nekkoon ñoo xam ne dañ doon dépassé borom limite li nga xam ne non seulement borom bi da leen mooy ñu mooy te waaw. mais lim leen bu leen jéggi fii ñu jéggi fa bu leen bu leen bu leen laaj bu leen rëbb samedi par exemple ñu ne ñoom dañuy rëbb mooy wa kaanu da nekkoon nañ yaata duuna di jéggi les bornes di dépasser les bornes <laughs> waaw mu ne xoolal li ñu war a bi mu ne bokk na li leen alak te looloo tax ñoom amuñu xayriya gi umma yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ñoom amuñu ko mooy la kaanu nekkoon nañ laa yatanahawna an munkarin fa'aluhu waaw dooñu woon ci ñaaw yoo xamante ne nii moom lañ doon def waaw dooñu ko woon terewante de non gars yi dañoo far ba miis lu wallahi alladhi la ilaha illa hu moo tax nañ gis ci biir kii ci biir euh, hadith fii euh, euh, al hein dinañ ci gis yonent bi alayhi salaam di junju lii ci benn xadiis lii nga xam ne waa banu Israël noonu lañ nekk woon aaya bii ci boppam typiquement muy xadiis bi nga xamante ne nii ci buntu bii xadiis numéro 196 ah bu Sayyid ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ibn abd ibn ibn ibn Umm Abd radiyallahu anhuma foofu ci boppam yonent bi alayhi salaam dina Eh? dina leeral lool saxaaba yi indi aaya bii nii nii nii nii nii nii nii kaanu nekkoon nañu seen jikko yu yées yi nga xam ne moom moo tax ñu am yu yées yi dal leen borom bi ñu mérité ci te ame ci rëbbum yàlla mooy kaanu nekkoon nañu laa yatanaahawna an munkarin fa'alu doonu ñoon terewante ci yu ñaaw yu ñuy def loolu nag nekkul woon de au au début doonu ñoon terewante du tout déedéet moo tax hadis boobu foofu noonu ay cent quatre-vingt euh, hadis numéro cent quatre-vingt-treize cent quatre-vingt-seize de hadis numéro treize ci buntu bii ñu nekk baabu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar buñ ci àgsee insha allah foofu yeneen ci may saasaam dinañu leeral ne nekkul woon ne ñoom dañoo ñëw rek masuñoo tere lu baax ah digle lu baax tere masuñoo tere lu bon déedéet dañ ko doon tere waaye dañ koy tere waa ji tey tere kuy def lu bon ñu gis ko tere ko ñu fekk waa ji ci xaal boobu ca lu bon lam nekkoon bàyyiwu ko ñoom ñu mujj nekk ak ceeb moom mooy nekk ay complice di lekk ngoog ñoom di naanandoog ñoom di toogandoog ñoom léegi bàyyi bàyyi leen a waxati dara mooy loolu gërëm nañu li ngeen mel tam fu ndax démb moom lañ leen doon tere waaw. waaw loolu la mooy dañoo dem ba mees lu bon waaw ba moo tax doonuñu woon terewante waaw bu ko defee doonuñ terewante an munkarin faalu ci yu ñaaw yi ñuy bon yiñ doon def loolu moo tax gravité liñ la doon te insha allah bu ñëwee foofu dinañ ko gën yaatal waaw ni nga xam ne noonu lañ diviser suñu sociétés yi ñun wolof au Sénégal ci voilà le fait que sawaay tarixa sàngam moom bu defee lu dul noonu lu lu xam ne dañ naan est-ce que am na rumeur déedéet lu leer nañ lu sharia jàpp wala muy xotti ormaay sharia ah waa ji xaadir la wala tiijaan la man murid la ah loolu man wa cee wax waaw parce que waa ji tiijaan na ko def te man murid laa vice versa bu dee murid bee def yu garaaw yow tiijaan bi nga xam ne lii baaxut borom bi may na la xam-xam doo ko wax parce que la ah moom murid la te man tiijaan laa te le statu quo la paix sociale oblige jàmm ju réew mi daal lii la ban jàmm jàmm ju mel noonu loolu mooy jàmm loolu musiba la musiba naawul la wallah waaw kon bu boobaa bu ñëwee foofu insha allah dinañ taxaw ci affaire bi te gis nga gravité bi am mooy suñu borom ne ñoom bokk nañ ñii ci li tax ma rëbb leen kaanu nekkoon nañ waa banu Israël ñi jaare ko ci sama làmmiñ ñaari yonent yi nga xamante ne yu kawe ci ñoom la yatanahawna an munkarin fa'alu nekkoon nañu doonuñ woon tere wante mukk ci lu yées li nga xam ne moom la ñuy def ku nekk di def salu bon nga noppi yow itam bu may def salu bon bu ci wax la bi sa aka ñaaw maa kaanu yafalun nga xam ne moom lañ doon liggéey moom lañ doon am yi la moom lañ doon def aka ñaaw mooy lu mel noonu te nag suñu borom dañu fekk ñun xeetu yonent way saa saa bu wuteeg yi kaw lan condition wu ta'muruna bil ma'ruf ngeen di digle njekk wa tanhawna 'anil munkar ngeen di terewante li nga xamante ne mooy lu ñaaw waaw bu dee loolu lambootuñu ko ma ne ana suñu xayri ya gi ñuy wax fan la ne waaw mënoo nekk ne xeetu yonent bay sa yow dëgg la d'une manière générale ñoo gën xeet bu fi ne mais mënoo jël ne kenn ku nekk koo jël ci xeetu yonent bay sa salaam kenn par kenn moo gën kenn par kenn yeneen xeet yi sa waay ah ne fii ne xam nga ne ki nga xamante ne jullit la ma ma kan moo ñemee taxaw ne moo gën saynal xabir loolu nag mooy bu ñu tegee abstraction mooy bañ a nekk ci dugg ci est ce que Seydina Xadir mu ngi dund ba léegi ren boobaa kon est ce que ci xeet yore sa sa waxuma loolu nañ teg loolu fële nañ ko teg nee. li ñu leer mooy dundoon doon na dund ak Seydina Muusa alayhi salaam ba daje waroon ak moom en tout cas kaw noonu waxuma léegi nañ bàyyi li ma wax noonu nañ ko bàyyi fee kan ci ñun moo mën a taxaw ne moom moo gën Seydina Xadir parce que man ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk kan moo ko ñemee wax ah? kon mooy loolu la mooy ne yéen nag bu dee ne yéen da ngeen summeeku ba set ci la nga xam ne moom la leen borom bi ràññee ne ci biir xeet yi ngeen summeeku ci mais yéen a ci summeeku a ci ba set wecc kon mooy loolu la bu ñu ci summeekoo ba set ma ñoo ci génn waaw te nag gis nga borom bi amul ay kii par exemple xeet yonent may sax la bokkul leen neex def de gis nañ ci keroog a may sax sax nee na am na ñoo xam ne dama leen di gis yawmal qiyaam laa wax damay gis ñenn ñi samaw xeet ñu ñëw ba gis ñu may jublu après ma gis malaaka ku jóge mais di leen pousse ma ne mais ñii sama xeet lañ ñu ne ma yow xamoo ñii lan la ñu soppi sa gannaaw nee na ma wax comme la daal kii bu kii bu kii bu baax ba Seydina Isa waxoon góor gu baax ba waaw borom bi alhamdulillah maa ne woon doon nekkoon. di seede seen mbir maa dumtu fiihim waaye bala ba ma fa nee la fekk maa nga fa doon nekk ah man nga responsabilisé wo waaye ba nga xamante ne nii nag ci nga ma faat jële ma fa yow yaay ki nga xamante ne nii yow yaay ki nga xamante ne nii yaa leen di fuglu yaay ki nga xam ne yaa leen di surveiller waaw ne fa suqan suqa kon nañ sori nañ sori waaw kon nag amul na fi nga bokk lu la neex ngay def de kon nag mu ngi noonu kon nag ñii lii moo doon seen problème kaanu laa yatanahawna loo tax borom bi rëbb leen doonu ñoon tere wante de fa'alu waaw waaw yu ñaaw yiñ doon def kon nag gaa yooyu borom bi ne la aka ñaaw maa kaanu yaf'alun xam nga ci bi njëkk aaya bi ñu romb dhalika bima asaw wa kaanu lii la bi sa aka ñaaw maa kaanu yaf'alun suratul maida ha aaya bi nga xamante ne mooy soixante-dix-huit ak soixante waaw mu ne kon wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne moo kawete yéegut ba léegi nee na wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur ha suuratul kahf aaya 29 suñu borom ne wa al-imam an mu ne wa qaala wax ma ba léegi borom bi nga xamante ne nii moo kawe te kaweem jógewul ci yéeg te yéegul nee na waaw wa qul al mu ne yonent bi alayhi salaam waxal ah waxal al-haqqu dëgg min rabbikum ci seen borom lay tukkee gis nga dëgg jii wax yu bii mu ma jox. waaw alquran bii ba ma jox yéen waa Quraysh neexu leen xama waxal ma leen ñoom ne leen rabbikum ci seen borom mi moom te ngeen koy utal ay nen ci moom lay tukkee tukkeewul ci keneen de tukkeewul ci Laat tukkeewul ci Uzza nii ci Manaat ak Isaa fa kii ne ilee waaw déedéet tukkeewul ci ñoom de ñoom Osiris ñoom Iris ñoom Athéna ak ñoom Ariana déedéet jógewul ci ñoom waaw jógewul ci ñoom sës wa qulil haqq min rabbikum waaw léegi nag bi mu leeree di dëgg ñëw tukkee fi seen borom mooy dëgg daal gis nga bu leen xasee dëgg woon nan la ñuy xamee lan mooy dëgg moo lu la nga xam ne moo jógee ci borom bi waaw waaw bu wàccee fa man sha'a nag mu leer sharia bi leer na yàlla yi leer na kii sa kaw sa kaam am loo mën def ñu xamal na ci lan mooy àtte yàlla mooy alxaqu jugee na yow min rabbik faman sha ku mu soob fal yu'min na gëm topp dëgg ja lan mooy mu gëm mu topp ko ci bànneex wa yusallimu taslima ba aaya bi muy wax yépp ngay ropp ngay ngay ngay dalay neex waaw nga wombatu ak wombatu te doo ci am benn xare fii am tusim xare déedéet doo ko am kon loolu mooy fal yu'min mu gëm te xam ne lii ci saa borom la jóge te moo digle man ma daal di ciy tënku loolu mooy kon fa man sha'a falyu'min waaye wa man sha'a falyakfur ku mu soob nag na nga weddi waaw mooy lan lan mooy lu taalee mag dugg euh, buntu bii ñu nekk di digle njekk tey tere lu bon mooy gis nga nit kiy woote di digle lu baax ak lu tere lu bon kenn waxu ko mu yor gourdin di dóor bopp di toj bopp nit ñi parce que bi mu leen nee baleen bawuñu bi mu leen nee def leen defuñu déedéet loolu du sa pouvoir en tant que boroom xam-xam en tant que nit koo xam ne doo boroom xam-xam waaye xam nga ne lii baaxul nga ne ah man de xaw ma waaye xam naa ne lii baaxul ndax dafa am yoo xam ne ñëpp ko xam boroom xam-xam de ku xamul xam-xam ñoo yem ci côté boobu fii mu ne tooñ yu fës yooyu ñépp xam ne lii baaxul waaw ay njaaloo yi ñépp xam ne lii baaxul ay sàcc alalu jàmbur ñépp xam ne baaxul même bu dee acte loolu ñépp mën nañ ko bañ a xam waaye que ne lii baaxul ñépp xam nañ ko léegi nag mooy boo boo xasee leeral gaay tere leen digal leen est-ce que def wala duñu def loolu du sa affaire loolu borom bi tegu la waaw loolu mooy waxal kon bu boobaa dëgg daal tukkee na seen borom tukkeewul ci man de bu leen yaakaar ne dama leen a soxore wala dama leen a iñaane wala dama leen a jalouser moo tax ma ñëw di leen wax naan lii baax naan baaxul déedéet dama koy def rek ngir waslu xaq ji sama borom gàll sama yoos ak li yonent bi saa saa waxoon fal yuballighi shahidu minkumul ghaib ki nga xam ne sama wax sama xam-xam agsi na ci moom na ko jottali koo xam ne agsiwul ci moom te jotu ko loolu rek tax ma wax leen ko léegi nag kon al haqqu min rabbikum wa qul al haqqu min rabbikum léegi boo ko andee nag faman saa ku mu soog ci ña ko wax dig wan leen lu ñaaw ne leen ah moytu leen ko wala la ñu nekk du lu ñaaw nga leen moytu leen ko ndax lii ak lii aaya bi yëpp xadis sàngam ku mu mu gëm de. waaw mooy ku ku mu sob mu ba ku bay ah mooy am ngeen libre arbitre borom bi da leen a may libre choix waaw dëgg la borom bi mooy dogal lu ne wa ma tashaa'una illa an yasha Allah xaqiiqaay mbir yi mooy kenn du bëgg dara dul mu neex yàlla waaye borom bi may na la libre choix nit ki nga mën a tànn waaye nag yëg leen nag lu ngeen mën a tànn tànn wa ma tashaa'una rabbul alamin du ngeen mën a tànn te dara du leen neex de loolu mënula génn bëgg li borom bi nammoon ne moom ngeen di namm <laughs> rabbul alamin mooy borom bindeef yi mbir mu taxaw ana lan nga ciy def borom bi xamoon na koo pare lan nga ciy bëgg lan nga ciy bañ borom bi xam na te la mu bëgg doogal ko ci yow ne loolu ngay bëgg wala loolu ngay bañ loolu ngay bëgg te loolu ngay bañ kon nag kon nag attention kon nag boo leeralee njub leeral safar dëgg ngoog nee leen dëgg ngoog ku mu neex nga gëm ku mu neex nga baax waaw lasta alayhim bi musaytir waaw déedéet mu ne kon suuratul kahfi loo ca laaya vingt ba bon al nag da cee jël la nga xam ne moo ko soxla mais continuer na waaye loolu mën nañ ko baax mu ne wa qaala te boroom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegul ba léegi nee na fasda bima tumar waaw sa su su suuratul hijri aaya 94 borom bi tabaaraka wa taala mu ne yonent bi lay waxal mu ne ko fasda leeralal tegal ci marché public bi mu leer nañ waaw bima tumar li nga xam ne moom lañ la digal li ma la digal leeral ko waaw mooy loolu mooy al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar alquran gi du téere scientifique taxu koo jóg du téere boo xam ne day ñëw naan ay nano par euh, technologie nano nano particules yi c'est comme ça loolu taxu koo jóg xam-xam la yoo xam ne borom bi may na xel nit ñi xel boo xam ne man nañ koo trouver jarul bu yónni yonent ngir ñu xam loolu li mu ëndee yonent yi mooy loo xam ne bu dul woon bu yonent ñëwul woon kenn du ko xam. mooy nan la ñuy jaamoo yàlla nan la ñuy gëmee yàlla nan la ñuy defe li neex nan la ñuy xamee lan moo neex yàlla nan la ñuy xamee lu naqari yàlla loolu yonent la yàlla yónni mu leeral ñu loolu loolu leen a jóg ñoom visil hidaaya wa al irshad loolu def seen téere yi indi mais du ay téere scientifique voilà loolu ko jóg man na cee am nag di muy ndax borom bi bàyyiwul dara ci alquran bi ma faratna fil kitabi min shay waaw loolu am na waaye loo du objectif waaw ba gaay di yéemoo ko kii loolu loolu taxu koo oh. waaw alxuraan li hidaayatin naas ngir mu bind nit ñi waaw li nga xamante ne boo xamee science ak yooyu yëpp te réere ko da ngay alku da ngay ko tax a jóg ngir mu leeral leen ci loolu le kon mu ne ko kon fasda bima tu'mar bokk na ci laa yi njëkk a wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne Quraysh fasda leeralal waaw mu leer nañ wax ko ci kaw mu leer bi ma tomar ci li nga xam ne moom laa la digal muy jottalil ma sama sama message yow yonent bi alayhi salaatu salaam lii la ci al imaam indi waaye daa am lu mu ci teg lool kon mooy del digle lu baax tey tere njekk waaw non del digle lu baax waaw tey tere li nga xam ne mooy safaan voilà moo tax waaye dajee teg wa a'rid 'anil mushrikiin te del du mooy ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi nga xamante ne seen lépp ñoom bu ñu sellal dara ngir yàlla lu ñuy def lu nekk foog ñu bokkaale ci yàlla boo leen di wax naan lii baaxul wala dañoo war a jaamu yàlla kese ñu lay mereeka di la teg ay bâton ci sa ruuyeeg di tëkku mu ne loolu dugmoo yu leen waaye li ma la wax nga proclamer ko leeral ko wax ko mu leer nañ muy bi ma tu'mar muy kalimatu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla alayhi salatu wassalam loolu moom na nga ko leeral ak lu mu làmb ci yi nga xam ne moom lañ war a topp ak yi nga xam ne moom la ñu bàyyi ak pas pas yi nga xam ne moom la war am kon nag loolu suratul hijri ca aaya 94 94 mu ne wa qala ta'ala أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون <laughs> te suuratul A'raaf ba waaw borom bi tabaaraka wa ta'aala muy wax kon kon al-Imaam an-Nawawi d'abord moom moo ne wa qaala ta'aala mu ne wa qaala wax na ba léegi ta'aala borom bi nga xamante ne nii moom moo kawe te yéegul waaw mu ne anjayna alladina yanhawna dafa dagg aay bi jël ji li mu soxla ndax suñu waroon dane fi aay bi commencé dane wa id qaalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman qawman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida qaalu ma'diratan ilaa rabbikum wa la'allahum yattaquun falammaa nasuu maa dhukkiruu bihi anjaynaa allaziina yanhawna 'ani s-suu'i wa axadnaa allaziina zalamuu wa axadnaa allaziina zalamuu bi'adaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsuquun lii day wax ci waa Banu Israa'iil ala nabiyyina wa ala israil afdalu salati wax ci waa banu israil yi di leen wax yonente bi saa leen laaj leen <laughs> yi nga xam ne daal moom lañ defoon ndax aaya mooy ci aaya ba an il qaryati allati kanat hadirata al bahr laaj leen ñoom yahuudi yi <laughs> ci mbiru dëkk waa dëkk ba nga xam ne ñu nga dëkkoon ca côté tafes ga moom la naan dañoo teewoon ca ca ca géej ga mooy dañoo dëkkoon tafis dañoo amoon tafis koo xam ne moo woon ci seen gox ya waaw it ba nga xam ne yaaduuna na lañuy jalgati fi sappi ca samedi te dañ leen tere woon ku ci ku ci nap waaw is tatihim ba nga xam ne ci la leen dëkk xaytaanahum seen jën ya yawma sabtihim bés ya nga xam ne mooy seen bésu samedi ya journée dañuy fees tel ba seen géej gi fees tel ca tafis gi jën yi bi way jën yi di tëb ci tamis bi te dañ nee n tere ñu napp wa yawma la yasbituuna yeneen jour yi nga xam ne nag du samedi <laughs> ñoom dañ ci def seen sabaat yooyu ñoom yahuudi laa ta'tihim jën yeen gisoon démb ci samedi gi ñoom ñëppay réer dañuy dugal gaal yi def fu ne so lu ñu gis dara te bu juuru samedi jotee jën yi yoom dañuy ñëw ba ci tamis gi di di lëpp di lappi-lappi ci ndox mi léegi gars yi da waaye suñu yoon newu ci am benn booloo bu ne ñoom dañuy napp par force borom bi def leen qiratatan xaasiin ay golo yoo xam ne yu kuttus lañ mu ne laaj leen ka kadhalika nabluhum na ko noonu laa leen di nattoo bi ma kaanu yafsukun wa id qaalat ummatun léegi nag bi nga xam ne mooy mbooloo moom ne dañuy napp naan waaye dara ñun de samedi bii ñëw dañuy napp par force parce que c'est quoi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi am jëm jëndi du ñëw ñu jël décision boobu ah am benn mbooloo bu baax ci ñoom ne leen mukk bu leen ko def de yéen yëgu ngeen xam ngeen ne suñu boroom dañoo tere ñuy napp samedi te loolu ñoom ñoo ko waral seen bopp ndax seenu dëgër bopp ndax sariya banu Israil alayhi salaatu wassalaam seen sariya dafa tar ndax seenu dëgër bopp waaw gis nga bi leen borom bi ne eh, eh, Seydina Muusaa ne inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara <laughs> seen seen borom de yàlla de mu leen di digal yéen a rey nit kay fan daara tum biiha ngeen doo xëccoo nekk naan diw la ñi naan diw la enquête enquête judiciaire bi criminel bi nu muy demee suñu borom ne yeek yomb na ñu ñëw di ko wax Seydina Muusa alayhi salaam borom bi ne xam nga nu ñuy def nañ rendiwu nag jël benn wàll ci nag wax partie bu ñu jël ci nag wi teg ko fi faatu dina jóg ne diw moo ma faat Seydina Muusa ñëw alayhi salaam wax leen ko ne leen inna allaha dëgg-dëgg borom bi de ya'murukum mu ngi leen di digal an ta an tasbahu baqara ñeent daal di rendi aw nag daa ngi ne ko eh, Moussa yooyu da ngay da ngay sooy ñun la daal nit ko faatu nga ñuy wax ay rendi yi nag loolu ban la ñu am ah, yow daal ñun daal léegi ñun ñooy sa objet de raillerie quoi boo bëggee théâtre daal ci ñun ngay théâtre quoi ñun waa banu Israël wal iyaazu billah <laughs> mooy <laughs> ñoom. ñoo ko tey mooy noonu ñu meloon luñ leen wax ñuy corsé bi corsé ba finalement borom bi ne nañ ci sonne def nañ ko de waaye tuutee de sonn ko duñu ko am duñu ko def <laughs> naka noonu lañ def nag bi mettil seen bopp gisoon nañ ci hadith Seydina Abdallah ibn Amr ma taral ah ñu taral mbir yi sama kaw ñoom it la woon ku fi taral rek waaw mbir yi tar ca sa kaw ñoom itam seen saa yoo far mel noonu ñu tere leen samedi jën yi di mel noonu am benn mbooloo nag ci ñoom ne dara fii ñun dañuy napp non samedi bii di ñëw dañuy napp ah am ci ñoom ñu ne ah déet bu leen ko def de xanaa yëgu ngeen seen borom dañoo tere ñuy napp ñun samedi. léegi nag bi kuréel boobu waxee di leen yedd di leen mettre en garde que ko def am beneen kuréel boo xam ne ñoom ak ñi wax ñoo niroo lu ñu xalaat waaye ñoom dañoo jàpp ne mais ñii ja ñii àgg nañ ci cànkute ak détermination boo xam ne def lu bon lii mooy napp samedi boo xam ne kenn man leen cee détourné kon jarul ngeen leen di yedd lu ngeen leen di yedd yéen kuréel bi ah li ma moom la naan wa il qaalat umma fàttalikul ba mu waxee benn mbooloo minhum ci ñoom. di wax ña nga xam ne ñoo doon yedd kuréel bu bi nga xam ne ñoo jël décision ne samedi bii nii ñëw par force dañuy napp napp ñuy wax nag ña leen doon yedd naan leen mais yéen. ñi leen aar ñi leen a duuna qawman illaahu muhliku mais yéen lan ngeen fi nekk di waar ay nit xam ne ni leen xupp ñoo xam ne yàlla de toute façon yàlla décidé na dogal na ni ñii da di alal parce que ñii ñu mel mooy mandargaam ku yàlla yu mbugal lañ am mooy ne li yàlla tere par force dama koy def képp koo xam ne noonu nga jikkowoo kay ko kay yelloo na mos mbugalu yàlla ci kawam moo tax ñoom ñu ne mais lan ngeen fi nekk di di mooy mel ni koy prêcher sur le euh, dans le désert nii seen bi ngeen di wax kenn du leen dégg ñii ay assemblée seen nopp yi ci lu baax li ma bàyyi lu na mais lu leen fiy nekk di waar qawman muhlikuhum ay nit ñoo xam ne borom bi de toute façon mbugal na leen ba pare rien que ni ñu mel nii rek si ñu mbugal la waaw aw mu'adhibuhum wala moo bu aw la muhlikuhum da leen di alak borom xam ne de toute ne la ñuy def dinañ la dinañu ko def te bu ñu ko defee yàlla dina leen alak aw mu'adhibuhum mu daal di leen mbugal waaw mooy wopp voilà mooy alak dina leen alak fii waaye bu ñëwee yawmal qiyaam dina leen buggal adaban buggal sadiidan ko tar lu ngeen fi nekk di sonn ci ñu mel noonu xaalu mbooloo mi doon waaraate nag ñële ne leen ah ma'ziratan bu ngeen gisee ñu def lii de dañ koo def ngir am loo xam ne mooy excuse te suñu kanamu borom waaw mooy buñ demee ci suñu borom mu ne ñu yéen ñee ba ñu doon def yéen du xamoon ngeen sama àtte yi que damay tere ku Euh, napp sam bi lu tax rappeliwu ngeen ko même bu dee ñoom xamoon nañ ko waaye fa zakkir in faati zikra del fàttali ndax fàttali day jariñ saa su ne ma ngeen gisee seen mbokk yoo xamante ne ñu ngi nar def lu ñaaw jël ci détermination lu tax waxu ngeen leen ko wax ñoom nag ñu ne lool nag la ñuy bañ moo tax ma'ziratan ila rabbikum ndax nguub ñaar jëm ci seen borom bu ëllëgee bu ñu àtte ci le fait que leen ko wax waaw wa la'allahum yattaqun te tamit amaana que ne mais lii ñu leen di wax même bu dee ne ci biti nii am nañ détermination dëgg la mën naa am ñu dem ba ci biir fàttale ku ñu wax leen suñu waaraate gi jariñ leen parce que kii waaraate kii leeral mbir yi moom kenn tegu ko obligation de résultat neewuñ ko par force da ngaa war a am li nga xam ne mooy ay résultat yu baax déedéet moom na woote est-ce que boo wootee dinañ ko gëmam dinañ ko topp loolu yàlla tegu la ko waaw waaw loolu tegu la ko mooy ne nit lu ma bon bon bon manuñ ne kooku moom il est kenn dootu ko waar jarubu ko non non ça ne moom nga wax ak nga ñàkk a wax ak waaw ndax inna inna fàtte zikra waaw ndax fàttali dina jariñ saa su ne amaana tey jariñu ko de mais am na lu mu bàyyi ci xol bi loo xam ne bu dee yàlla nar na koo gindi amaana mu gindi ko jaare ko ci wax jooñ nga wax te jëli bu karoom yee la an yahdiya bika allahu rajulan wahida xayrun laka min humri an-nar kay bu boobaa borom bi waral ne ndeke yow la tax waa ji ak ni mu nekk criminel bu mag déterminé ci def lu baax li nga wax moo tax waxoon nga ko démb waxati ko ña barkaati démb mu bàyyi ba cinq ans après sa wax jooju daal di am lu mu def ay effet tax mu bàyyi loolu bàyyi woo jële loolu di moo gën ci yow nga amoon gëléem yu xonq yooyu te cher mooy nga amoon trésor dunier ah, nga amoon ko kooku ginnee ko ndax loolu waaw ah. moo tax ñu ne ne seen yeneen mbokk yi ne jarul ngeen leen di wax wa la'allahum yattaqun amaana yi ñu daal di ko ragal yàlla ndax liñ leen wax. léegi nag suñu borom ne fa lamma nasu ma zukkiru bi mbooloo mu njëkk mi ñu doon waar te ñu ne par force dañuy napp napp bi nga xam ne ci la ñu bàyyi bu fàtte de ba ñu bàyyee ma zukkiru bi lañ leen fàttali ne leen ah xanaa da ngeen a fàtte ne dañ ñoo teel ñuy napp samedi ñun waa banu Israël loolu ci suñu sariya la bokk de ba ñu ko bàyyee délaissé délibérément ci lu leen neex suñu borom ne anjayna alladhina yanhawna 'ani su ñu muccal ña nga xam ne ñoo leen doon tere ñoom mu muccal leen lan moo leen sauvé parce que dañoo def an-nahyu 'anil munkar looloo leen sauvé waaw. waaye nag kantaa ña nga xamante ne aw akhadna alladhina zalamu ña nga xam ne ñoo tooñ ca ñoom te mooy ñañ doon waar ñu ne seen yoon naw ci de façon dañuy napp nee ma daal di leen jàpp ñoom ña tooñ bi 'adabin ba'is ci mbugal moo xam ne mu doy di la mu métti laa bima kaanu yafsuqun ci fas ci sababu la nga xam ne moom lañ doon kàccoore lii nag boroom xam-xam yi comme niñ ko gisoon bi ñuy gis tafsiru euh, laaye yi dañu ne mais deuxième kuréel bi ñoom est ce dañoo bokk ci mbugal bi mooy kuréel bi ne woon mais yéen daa jar ngeen di wuñ ñi ñii nga xam ne yàlla alak na leen ba pare te dina leen mbugal mbugal mu tar ndax ñii ay ay ay ay lañ ci lu bon quoi ne par force dinañ ko def xam-xam yi dañ naan ne est-ce que dañoo bokk ci ñu yàlla bugal wala ñi nga xamante ne ñoom la wax ne wa anjaynaa alladhiina yanhawna ani suu est-ce que ñoom dañ cee bokk dañ naan li gën a dëgër insha allah mooy ne ñoom kenn bugalu leen ndax mooy liñ la doon wax sax da nga amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar fardu kifaaya la alhamdulilah mooy ne farata la boo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi comme que ñoom dëgg la ñoom ñii ñoo bokk xalaat ah. que ne lii baaxul dinañ ko respecté waaye dañoo jàpp ne ñële de façon ñoom nga yee leen ak nga ñàkk leen a leen alxuraan naan sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun xam nga waa Quraysh ñu bari ci mooy ñoo yem ci ñoom moo yow yow mii woote moom yemul ci yow de yow masoo doo masa woote fenn mu nekk neen déedéet même bu dee kenn woowula yow ci sa chantier borom nga ne yaa ngi nekk ci sa ndigalu borom. borom bi dina la fay ta tamit dina la yëkkati ay daraja ngir lool nga def moo tax du sa neen waaw du neen kantaa ki deful dara yow defoo waaw kon nag eh, waaw eh, naa ko naa doon wax voilà kon daal léegi kon nañ ko man fàtte naa subhaanallah moo ñu indi ba ñuy wax fii ñi nga xam ne defuñu bon en tout cas daal wa akhadna alladhina zalamu ñu jàpp mooy booroo ma li tax mbugaluñu leen mooy parce que fardu kifaaya la waaw ñoo doon jàpp am na ñu ko taxawee ñii nga xam ne lu ñu xalaat waaye jàpp nañ ne jaru ko mais ñii def nañu ko waaw te ñoom comme que def bàkkaar bi ñu napp ak yooyu bal dañoo bañ sax jëfu ñooñu ba nañ leen ndax jikko ñi ñi ñi tere ah gis na bu doon ñoom ñoom ñi rek deuxième kuréel bi ñoom dañ leen tegaale mbugal bi waaw ndax ñoom dañoo gis lu bon ñu toog waxuñ dara même bu dee ñoom gëm nañ ne dañ ko war a bàyyi mais nga toog sa yoon newu ci waaw di jaay fulla naan fullaay jaay Dakar ma ne l'islam du Dakar l'islam est plus valeureux que le Dakar que le waaw que tam tamru hind al islam a'la wa ajal min tamri hind waaw l'islam moo gën a màgg moo gën a tedd li nga xam ne mooy tamru hind muy tàndarmaay hind muy li nga xam ne mooy mooy Dakar mooy samarin <laughs> waaw kon nag <laughs> mu ne nag bi nga xam ne kon ñooñu laa leen buggal falamma nasu bi ñu bàyyee ci maa tay maa zukkiru bi lañ leen doon fàttali naa lii rek la ci imaam indi mur war na ne gis nga tere bon digle lu baax day may borom feg borom fegal sànjum yàlla mbugalum yàlla ndax borom bi ñu mu rëccal fii mooy ñam am wa naa ñu muccal subi alladina ña nga xam ne yanhawna ni suu ñoo doon tere lu yées ci kaw suuf ñoo doon ko tere ñële naan leen bu leen rëbb waaye ci kaw lépp nag àddina amee ba muy jeex ñi yàllay subi mooy ñi nga xam ne ab population lu ñaaw di fa am yu bon yi di fa am di law ña nga xam ne ñoom ñoo taxawoon dénoncer mbir ma tere mbir mi ñu borom bi buy sauver ñoom lay sauver kantaa ñi taxawoon nekk ay complice ay nekk ay ay shayatin yoo xamante ne shaytaanun axras la shaytaane bu muuma bàyyi shaytaane bi caaxaan aka wax di doxal ay mbiram kooku dañ koy boole ci mbugal mi waaw mu ne kon ñi borom bi sauver mooy ñam anjayna alladhina yanhawna 'ani as-su' wa akhadna alladhina zalamu gaa yi tooñ seen bopp te ña nga xam ne ñoom la ñu xam dañu ko toogaale naan sama yoon newu ci c'est leur affaire ah voilà ils sont mûrs vaccinés ah voilà màgg nañu ay majeur lañu duñu ay gone bu ñàkkee seenu seenu seenu ànd wala seen famille wala seen si seen affaire la yow yow yaa yow yaa ñàkk bopp da yaa xamul dara nga naan la ay mbokk di yàqu nga man cee wax man a defar nga naan sama yoon new ci ils sont ouais fondé mag ah mag lañu ah ku nekk am na njaboot. waaye man du ma fi nekk di leen wax ah ñoo xam bu ñu yàqee seen seen seen seen ànd wala seen baay bi leen boole xooluñ ko ci wala seen ndey ak baay gi leen boole ñu nekk fi tas seenu mbokk ñoo xam tàmbi dañ naan la yow yow yow kasara galal fële yow yaa yées teg lii sa lay wax sa mooy wax sa lan ñu nga naan la lan ngay wax nii doo dem yëngal doo jéem a dem defar diggante mi nga toog naan sama yoon naw ci seen affaire bopp la ah man sax mu retardement et d'ailleurs bu fi kenn ñëwti naan ma intervient intervenir sama yoon naw ci voilà yow moom <laughs> mooy ñi nga xam ne ñooñu ñoo ñi nga xam ne zalamu ñoo ñi tooñ seen bopp ñooñ borom bi ne dama leen di jàpp ak ña nga xam ne ñoom lañ doon ne bàyyi leen lu bon ñu ne sama yoon naw ci waaw bi azabin ba'is ci mbugal mu tar bima kaanu yafsuqun ci li nga xamante ne nii ah mooy li nga xamante ne nii mooy lañ doon kàccoo rek waaw nga doon naan sama yoon naw ci te keneen taxawu ko sa place <laughs> tey nga dee yow fardu ayni yow fardu kifaaya la yow ci léegi kenn taxawu ko yéen ñëpp a bàkkaar waaw na nga ñaan yàlla rek nag ba am nag ñu ko mën a taxawee <laughs> waaw kon nag affaire baa ngoog suuratul A'raf aaya cent soixante-cinq léegi nag moo ne wal aayaatu imaam di tëj mu ne wa mooy partie bu njëkk bi wàll bu njëkk ci garab gi. muy alquran mu ne wal ayatu fil baabi kathiratun maaluma wax buntu bii moom kathira dañoo bari lool maaluma lees xam la lu ñu xam la kon nag ci kaw ni insha allahu taala fii al imaamu yem kon ñu ni tam insha yem fi bii di ñëw nag ñu dugg ci beneen wàll wi nga xamante ne moo lambu mooy li ëmb garab gi waxoon nañ la garab gi moom moo gën a gudd ci xadis yi ñu romboon fan yii nii nga xam ne ci yu gàtt ay ñaari xadis ñetti xadis lañ doon gis bii nag al imaam rahimahullahu taala dina fi indi quatorze xadis ah quatorze xadis yoo xamante ne nii insha allahu taala